di seede xéewal gi waaw di ko jëfe luy wane ne yaa ngi sant sa borom waaw waaye sa làmmiñ ak sa xol di nekk lu di daw lu ci loo xamante ne mooy luy gërëm loo borom bi kese léegi nag mu ñëw nag di la jox teggin yi di la limal tegginu sant yàlla mu ne minha bokk na ci teggin yoo yële tawaa at tawaadu mooy bañ a rëy rëy lu wàcc sa bopp ci lépp nag ngir sa borom pas nit ñi pour ñu kii tamal loq yeeg jàmmasle gi déedéet waaw ngir looy kontaan am consideration booy xaar ci xolu nit déedéet wàcce sa bopp ngir sa borom ndax képp ku wàcce sa bopp rafa'ahullah borom bi dina ko yëkkati waaw kon minha bokk na ci teggin yi yu sant yàlla ak tawaadu mooy nga wàcce sa bopp xam ne doo dara damal say laaf bu dee ne amoon nga ko waaw ndax borom bi buggul kulla muxtaalin faxuur képp koo xam ne day puukarewu day rëy rëylu di puukarewu mu ne benn ngoog wa kon un euh, wa bokk na ci ba léegi mooy ci adab yi fadri na nga xam takabburun ala al ghani zil mooy boo gisee koo xam ne al ghani la zil borom bi da koo may alal tax mu fuuy waaw tax mu fuuy jàpp nag dundam mooy jamaa mooy woor dundu ñeneen ñi mooy weñ gu ñuul waaw alal ji ko yàlla jox te waxoon na ko képp koo xam ne lislaam yaru la te borom bi defalu la tabiiyan bi mu la bindee ndax moo tax ngay gis yenn yéeféer yoo xamante ne dañuy intègre bu la borom bi defalul loolu ndax ko fitraam yàqoogul même bu dee ne yéeféer la may côté boobu yàqaguñu ko waaw day nekk sinon bu dul loolu rek nit ki day beew waaw innal insaana la yatgha an ra'ahu istaghna waaw inna dëgg dëggal insaana nit ki la yatgha di ko gis mu nekk ku beew kañ an ra'ahu istaghna boo ko gisee mu commencé woomal léegi nag ki nga xam ne danga koo gis borom bi def ko ay jox ko ay may tax muy rëy rëylu ci kaw nit ñi kookee yow bul ñëw di wàcce wàcce di wàcce sa bopp ci kanamam mukk mukk mukk ah mukk kooku kay li ngay def takabburun fexe wane sa personnalité waaw loolu moo tax keroog Uhud waaw comme que kuffaaru Quraysh yi waaw nekk fi di rëy rëylu di bañal yàlla ba pare di jàpp ne ñoom ñoo kawe waaw nga xam ne hamiyatul jaahiliyatil ula moo leen tax a ñëw ne dañuy fayu si dañuy jël seen revanche bi ñu leen teg waaw mbéj miñ leen dóor om badar foo jaar dinañ ko jël ba pare di weddi naan wax lu hubal yëkkati leen hubal ca kaw waaw di weddi yonent bi alayhi salaatu wassalaam keroog seydina abu dujaana simaakum na xarasha al ansaari radiallahu anhu bim laajee jaasi yonent bi alayhi salaatu bi mu ne woon kan mooy jël jaasi ji ci àqam am ñu ko laaj yonent bi alayhi salaatu joxu leen ko ñenn ñi téye jaase xool joxaat yonent bi aleyhi salaam mu ñëw laaj ana mooy àqam yonent bi aleyhi salaatu salaam wax ko ko mu jël ko bi muy dem mu ngi bonne di tëbëka dal di wane dooleem waaw waaw yonent bi salaatu wassalaam ne gis nga doxin wi wu yàlla bañ la lu dul ci bërëb bu mel nii waaw mooy dox di rëy rëylu parce que ci kanamu noon yi la moo tax c'est interdit ci ab jullit muy dajee ko bi yéefér surtout yéefér boo xam ne dafa féttirlu waxuma la yéeféer kese waaye ab jullit sax boo xam ne daa am di jaayu rëy rëy loo ko puukarewu di jaay maanaa di jaay ne moom moom nit ñi parce que la ko yàlla jox defal ba ñu bari jaay seen ngor ngir moom bu ñëwee ñuy sëgg doq di ko di di di damm seen laaf yi di wàcc seen bopp yow boo gisee ku mel noonu bul def ni ñooñ waaw waneel sa personnalité bu ko faaleek alalam waaw fexeel tawe ci kawam voilà loolu la naan min fadri xamal bokk na ci tegginu sant yàlla waaw mooy takabburun nga fexe te kaw rëy rëylu voilà comme moom comme que loolu la xam dafa am gaa yoo xam ne gis nga force lañ xam waaw gis nga ku nooy seen kanam dañ lay faagaagal waaw te xam nga boo gisee seen seen politique internationale am na président yoo xam ne noonu lañ mel seet leen rek waaw am njàng mu rëy moo am ci affaire yi waaw jamono yi gaa yi naan ay guerre Ukraine nag yooyu di dafa am président yoo xam ne gis nga boo nooyee seen kanam <laughs> te président Amérique bañ fi gañe woon daaw moom itam noonu la mel waaw monsieur Trump waaw gis nga ku nooy ci kanamam lay bañ façon yu mel noonu yow dafa xaram ci yow jullit bi nga ñëw di wàcce wàcce lu sa ci sa ci seen kanam moo tax ku nooy ñu jambaaje ñu ñu ñu baaja la mais dañ lay phagocyté dañ lay fël-fële moo tax gis ne ba mu doon kii wak euh, waaja comme Kim Jong Il fële ca ca Corée du Nord waa ji daa ñëw fekk ko ci même temps la ko fekk moo loo tax mu mujj nekk xaritam mais gis nga bu doon tooy tooy loo ko nooy nooy la comme suñu réew yi mais faagaagal na ko bu yàgg mais rapport de force lañ xam ku mel noonu nag borom bi jox la alal même bu dee jullit la muy rëy rëylu alxani dil kibri yow boo ñëwee xamal ne fadri naa ala bokk nañ nag ci ah tegginu sant yàlla yow nga fexe loolu muy jaay wan ko ne ëppale ko waaw defuma ko ngir yàlla de mais wàcc sa bopp toroxal sa bopp ci kanamu koo xam ne dafa rëy dafa xaraam ci jullit voilà kon nag mu ngi noonu le kon ñaareel baa ngoog moo tax mbir yi dafa am solo waaw wàcce leen seen bopp da ngeen war a kii waaw mais daa am fu ñu koy defee lépp ngir yàlla la mais rëy rëylu ga ngay wan waa jële boroom alal ji dof dof loo ka reewantu ak fuuy loolu ci yàlla wàcce sa bopp la voilà voilà kon nag mu ne muy continuer wa udda min jumlatiha ixlaasu amalina liman lahu lashxaasu mu ne tudd wa uddata lim nañu min jumlatiha ci mboolem li nga xamante ne bokk na ci aadaab yoo yële ci tegginu sant yàlla ixlaasu mooy nga daldi nekk koo xam ne dangay sellal ixlaasu amaalinaa suñu sellal suñuy jëf ngir kan liman lahul ashxaasu ñeel ki nga xamante ne moo moom bindeef yi moo moom nit ñi waaw nit ñëpp moo leen moom ndax moo leen bind di borom bi azza wa jalla rabbu naas waaw mooy loolu muy ñetteel bi kon di sellal lépp ngir moom loolu bokk na ci sant yàlla bañ a def ngir ñu naan waa ji moo man wala moo moo moo di jàmbaar mu ne ba léegi sëriñ bi di continuer mu ne lahu ladal qawmi thalathu darajat ulya wa wusta thumma dunya bi thabat mu ne lahu mu ne ñeel na nag li nga xam ne sant yàlla tegginu sant yàlla ak ni ñuy sant yàlla hein ladal qawmi fa ña nga xamante ne nii ñooy boroom xam-xamu tasawuf boroom xam-xam yu kibaar yu mag ya ah, nit ñu sell ñuy biir te seen boroom kese tax waaw mu ne ñeel na ko fa ñoom salaasu darajaat ñetti daraja yoo xam ne ulya boo xam ne moo gën a kawe nag wa wusta am bi diggu doomu mooy bi nekk ci digg bi summa duniyaa ginnaaw bi nga xam ne mooy bi féete suuf bis sabaat ci loo xam ne lii ma wax lu sax la waaw léegi nag mel ni ñu ne ko waa ñett yooyu mooy yan mu ne ulyaahu an taabudahu ijlaala <clears throat> wustaahu an taabudahu mtisaala dunyaahu an taabudahu xubbati sawaab ka jannatin naimi aw dafal iqaab wala nga ne aw dafal iqaab voilà <laughs> dunyaahu an taabudahu xubba sawaab ka jannatin naimi aw dafal iqaab waaw wala nga ne aw dafa loolu it jub na ndax fële mooy an ta'budahu hubba sawaab li mooy ndax dangaa bëgg waaye aw mooy ta'budahu hubba sawaab aw dafa liqaab ñaar yëpp baax na kon mu ne ulyaahu danga maa laaj ma leeral la li ma wax ulyaahu ba gën a kawe ca tegginu sant yàlla waaw mooy lan an ta'budahu ba gën a nekk ca njomboxtal ba mooy nga jaamu sa borom ijlaalaa ngir màggal ko xam ne moom mooy ki yeyoo ñu jaamu ko moom borom bi nga xam ne zul mulki wal jabarut azza eh, azza wa nga nga koy jaamu kese bii mooy bi nekk ca njomboxtalu sant yàlla yow santoo ko jaamu woo ko ngir leneen lu dul ngir moom borom bi tabaaraka wa yow yaay jaam moom moo ko yeeyoo nga jaamu ko jeex na màggal ko mu ne wustaaxu bi nga xam ne moo nekk ci millier bi ci digg doomu bi mooy an ta'budahu nga daal di koy jaamu imtisaala mooy di topp rek ndigalam di bàyyi tere waaw yow daal ndigalam mooy dañ ma wax ma def seen waroo ma ne ma defal lii may def waaw waaw kooku mooy da mooy moom ba ndigal la ñëwee jaamu nga fa ndigal la lay xool rek bu ne ko defal mu def bàyyil mu bàyyi waaw mu ne nag duniyaahu ba nga xam ne nag moom moo féete suuf ci façon tegginu sant yàlla yi wala sant yàlla yi hmm, ba ca féete suuf mooy an daxu cam si di ko jaamu yow nga koy jaamu xubba xubba sawaab ndax danga bëgg sopp ak yoola gi nga xam ne moom la wax ne ku def lii ma fayle lii ka jannatin mel ni jannatin mi comme yi mu diggee ci aljana ne ku def lii ma yóbbu la aljana yi xéewal ya